baada audu billahi min alsheytaani alrajim inna alladina aamanuu wa haajaruu wa jaahaduu bi amwaalihim wa anfusihim fi sabilillah walladina aawaw wa nasaruu ulaika baaduhum awliyaau baad walladina aamanuu walam yuhaajiruu maa lakum min walaayatihim min sheyin xatta yuhaajiruu wa in istansaruukum fi ddiini faalaykum nnasru illaa calaa qawmin baynakum wa baynahum miithaaq wallahu bimaa tacmaluuna basiir suñu boroom tabaaraka wa taala ñu wax ci laayaat juróom-ñaar fukkeelu laay bi ak ñaar mu ne inna alladina amanu laay bii lañ naroon a jeexal bii bu weesu waaye dañoo gisoon na waxtu wi ñett nañu kon nag tey bu soobee suñu boroom tabaraka wa taala ci la ñuy jeexal sax saar bii muy suuratul anfaal muy li nga xam ne moom lañ euh, daldi woon def ne moom dañ koy defal comme juzu boppam moom kese walillahi alhamdu wal minna kon suñu boroom ne innal ladina amanu ee yéen ñi nga xam ne yéen a ngëm te dëggal wa haajaru ngeen gàddaay wa jaahadu te ngeen jihaad ba gàddaay jotee mu jar ngeen jóge Medina makkatal mukarrama boog daal di ñëw madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam wa jaahadu ngeen jihaad bi jihaad ji taxawee ngeen kër këri ak ci lan bi am amwaalihim ci seen alal joxe seen alal ba mu ko jaree wa anfusihim def ci seen bakkan ba mu ko jaree fii sabilillahi ci yoonu yàlla walladina aawaw ak ñi nga xam ne ñoo leen fatoon muy waalam saar yéen ñi nga xam ne yéena leen fat fat yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba pare daal di koy dëkkal ak ñi mu àndal wana sor wu ngeen dimbali ko ci xarem yii ak yi nga xamante ne mooy li taxawal diine gi jàkkaam yeeg projet yépp ulaayika mu ne gaa yoo yële lii mooy maal muhaajiruun ak ansaar ñi la ñoo jihaat ñii ñooy ñi nga xam ne aawaw wa nasaru mu ne ulaayika gaa yoo yële baaduhum lenn li ci ñoom awliya u baadu moom ñooy méngoo mbiru ñeneen ñi ñooy yi nga xam ne waalansaar ñoo méngoog muhaajiruuna yi muhaajiruuna yi ñoo méngoog waalansaar qadriyatul walaa'i wal ba al walaa angoo mooy méngoo nekk benn gi nga xamante ne nii noonu la jullit ñi war a nekk benn nga xamante ne nii al mu'minu mathalul mu'mini fi tawaadudihim wa taraahumihim wa ta'aatufihim kamathalil jasadil waahid idaa taa idaa idaa lan la ko waxati yonent mi alayhi salaatu salaam mu ne jullit ñi ci seenu nekk benn seenug cofeelante seenug bëgganteeg nekk benn daa mel ni benn yaram boo xamante ne nii bu ci bu ci benn ci ci ci ci ci ci cërëm yi bu dee dafa nekk loo xamante ne nii dafa wopp wala mu am loo xam ne moom lay jàmbat wala lu ko metti rek mooy mbooleem yaram bi mooy solidarité ci mbir yi loolu la jullit ñi war a mel de waaye moos ah li ñu xam doy na mu ne walladina amanu gaa yi nga xam ne ñoo gëm nag walam yu ta gàddaay yu ñu nekk Makka jamono yi nga xam ne gàddaay dafa ne woon farata ñoom defuñu ko maalakum ñoom amu ngeen de min walaayatihim ci di méngoo seen mbir min shay'in ci dara hatta yuhaajiru ñooñ mënu ngeen leen di leen dimbali ñu nekk Makka ñu leen fay noot ngeen leen di dimbali loolu man na ne parce que ñi ci man ñépp ñëw te ñëwuñu ñooñu moo amu ngeen yéen amul benn ngaañ bu leen dal amul benn remords bu ngeen di am bu dee waa Makka la ngeen di mbugal foofu la ta ña mooy ña ci mën a ñëw sinon ñeneen ñi dina ko wax ca suuratu nisaa illa al mustad'afiina min ar-rijaali wal wildaani wan nisaa alladhiina laa yastati'uuna hiila wala wala yahtaduuna sabiila te sayyidina wa mawlaana ibn Abbaas ne man ak sama yaay radiyallahu ta'ala anhum ñoom man ci laa woon maa ngi moom comme ñooñu taxul ñuy wax mais ñi manoon ba pare te defuñu ko toog fa bu leen ju bu moom yéefér yi di mbugal loolu moom am ngeen seen ak méngoog ñoom di leen dimbali daa kenn du leen ko teg kenn du leen ko gàll jarul ngeen di am remords fii ngeen ne naan lay dal suñu mbokk yu fële parce que ñoom mënoon nañoo génn defuñu ko ñoo am kontaan ñoom ñu mo gërëm ngir ay intérêt yu gën a suufe nekk foo fële kon nag lool la mu ne wa idha sansarukum fi diini mu ne nag buñ leen nangu ñaanee nag ngeen dimbali leen fi diini ci ñu ne fa alaykum an-nasr ci kaw yéeféer yi ah yéen de war na ci yéen ngeen dimbali leen illaa ba mu des nag ala qawmin ci ay nit ñoo xamante ne nii baynakum seen diggante wa baynahum ak ñoom miitaax ak ñañ leen di wax naan di dimbal leen seen kaw da ngeen am ay accord ay pacte jàmm yu nekk seen diggante loolu moom amul yeneen jullit ñëw ne ah léegi nag ñii moom da ngeen maa war a jàppale ma dal ci kawam te fe ci seen kaw te fekk yéen ak ñoom ngeen amoon ay pacte loolu da ngeen naan ah non non non parce que ay jullit rek léegi nañ trahir yéeféer bi nga xam ne dañoo amoon ay pacte ak moom déedéet wallaahu ta borom bi bima na ci li ngeen di yëf basiirun ku ko gis na de mu ne walladiina kafaru gaa yi nga xamante ne nag ñoo weddi seen borom te suul jëf ba'duhum lenn li ci ñoom awliya u ba'du ñooñu ñoo méngoo lenn li ci ñoom ñoo méngoo mbiri ñeneen ñi de moo tax bu desee xeex l'islam daanaka yéeféer yépp ay nekk benn voilà malgré li ñuy wute wute moo tax loolu ñoom lenn li ñooy méngoo ñenn ñi ci ñeneen ñi illaa tafalu mu ne gis nga nag lii ma leen wax gis nga bu leen ko doxalul ci kaw suuf fii muy jullit ñi xam ne ñoo war a nekk benn ak nu seen couleur mel ak nu seen waaso mel ak lu ñu mën a am lu ñu mën a ñàkk ngeen bañ koo def waaye nag di méngoo ngeen jaxase mbir yi léegi jullit ñi nga gis ay jullit yoo xam ne ñoom wal iyaazu billah nekk ak ay yéefare leen gënal nekk ak seen mbokk jullit nga gis ay yoolu loolu mu ne gis nga loolu nag bu amul illaa tafalu bu ngeen doxalul lii ma wax ne jullit ñi lenn li ci ñoom ñooy ay parandoo te ñoom ñoo war a méngoo mbiru ñi ci des yéefar yi noonu la ñu mel seen biir bu ngeen ko deful takun fitna day nekk fitna gu rëy fil ardi ci suuf wax sa fasaadun ak yàqute kabirun gu rëy rëy rëy te loolu moom la ñuy dund léegi lu dul loolu looloo tax ñu daal di taqale ko daanaka musulman euh, sénégalais bi moom daa am ay barrières yu mag ak musulman gambien bi mais waxuma la lool sax nga xam ne moom il se dit mouride day gis ngandu barrière bu dox digganteem ak ki nga xamante ne mooy musulman bi nga xam ne nee na tiijaan la ñoom ñun nee nañ ñu ngi ci diine ji léegi nag nga gis nag léeg-léeg ñenn ci ñoom wala iyaazu billah neexook sax ñoo xam ne mais du ñuy julli sax tem nga gis ñenn ñoo xam ne moo leen di gënal ñuy neexook ki nga xam ne seen mbokku jullit la wala iyaazu billah loolu moom moom lu doy waar la kon nag yooyu yu garaaw yooyu suñu borom ne woon bu ngeen ko deful fitna bu rëy mooy am ci kaw suuf ak yàqute kabiir bu rëy rëy mooy njaxas la goo xam ne gu bona bona bon goo xam ne moo xew ay yoo xamante ne nii bokkuñu fii laa ilaa haula wala ilaa haula te loolu mooy lan lislaam moo ci ah en tout cas waa l'islam ñoo ciy wàcc waa kéefër féete leen kaw yor mbir yi di rëq seen digg fu ñu jóge parce que loolu la ndax dañoo wàcc seenu ànd wàcc li leen borom bi tabaaraka wa taala tegoon ñuy jéem a dem di bokkante di daal di njëkkante ci li nga xam ne baxu mbëtt ma nga xam ne mbëtt fa dugg sax xaju fa nga bëgg faa njëkkanteeg moom daal di fay dugg ak moom te lool du mën a ne moo tax fitnatun moo fi am de fil ardi ci suuf sii moom la ñuy dundoo fasaad nag yàqute kabirun gu mag ci ñàkk doxal qadiyatul walla wal bara muy li nga xam ne bennoo bi jullit ñu war a nekk benn ak deñ gi nga xam ne lañ war a deñ yéefér yi ndax kéefér gi ñu newee ak mooy borom bi tabaaraka wa taala mu ne walladiina amanu gaa yi nga xam ne ñoo gëm wa haajaru tañu gàddaay wa jaahadu tañu jihaad fi sabilillahi ci yoonu yàlla wi sànc yàlla bi walladiina aawaw ak ñi nga xam ne ñoo leen fat wa nasaru te dimbali leen te ñoom la tuddoon ci kaw ulaa'ika gaa yoo yële joxoñ leen joxoñ bu sore ndax dara yooyu kawe ñu newee humul mu'minuuna ñooñu ñooy way ngëm yàlla yi haqqan dëgg-dëgg lahum ñeel na leen maghfiratun ak njéggal gu ma leen di defal man seen borom wa rizqun ak pay ak wërsëg karimun goo xam ne gu tedd tedd la muy àjjana ak lu ko raw mu ne walladina amanu ñu boroom di wax ci laay bu mujj bi mu ne walladina amanu gaa yi nga xamante ni ñoom ñoo gëm min bandu ginnaaw ñii wa wu ñoom itam ñu nangoo jaar seeni tonk wa wu ñu daal di gàddaay daal di topp ñi nga xamante ne ñoo leen jiitu woon ci lu mbaax lii daal di gàddaay waaye gàddaay du jóge ci bërëb kese dem ci bërëb comme nañ ko waxe woon mooy nangoo gàddaay tamit yu bon yi te dem ci yu baax yi te daal di ci tënk sa bopp daal di muñ nekk ci yu baax yi gàddaay yu yées yi wajaahadu ñu daal di kër këri jihaad ak seen bakkan bali nga xamante ne li neex seen borom kese la ñuy nekke waaye wajaahadu ñu daal di jihaad ak seen alal bu dee ne l'islam bi daa soxla sàncay l'islam bi daa soxla alal ñu am ko daal di ciy génne wala jaral na leen décarcassé wu comme ni ñoom Abu Aqil defoon comme ni ñu ko gisoon ci ghazwatu Tabuk ngir uti loo xam ne moom la ñuy participer waaye wajaahadu bu jaree seen bakkan ñu daal di ko ci def te ne looloo gën a màgg diine ji moo diine ji gën a màgg seen bakkan yi wajaahadu kon ñu jihaad maakum ànd ak ñoom fa ulaa'ika gaa yoo yële minkum mooy gaa yi nga xam ne dañoo gëm après ànd ak ñoom ci loolu lële fa ulaayika gaa yoo yële minkum bokk nañ ci yéen muhaajiruuna ak lansaar yi yéena yem de kon boole naa leen ci ñoom wa ulul arhaami gaa yi nga xam ne nag ñoom ñoo bokk mbuu mbuumu jurukaay mooy ñi nga xam ne mbokkoo ba'duhum ñooñu lenn li ci ñoom laa moo gën a yey bi ba'din ci ñeneen ñi fii kitaabillaahi ci téere bi yàlla bi li lawhul mahfuuz nga xam ne loolu la dogal ne lii moo war a wéy dëgg-dëgg borom bi kulli shay'in ci lépp rek alimun ku ko xam la de mooy lan lii day wax ci wàllu miraas voilà nga xam ne bu njëkk ba xam nga waxa muhaajiruun yi waxoon nañ la fi keroog yonent mi alayhi salaatu salaam bi mu ñëwee Medina bokk na li njëkk a def daga mbokkale diggante muhaajiruun ak lansaar yi def kii mbokk kii ba ba mu ñu gi de biñ doon door a tàmbali ñenn ñi sax bu kenn gaañu woon da nga ko doon mën a donn waaye loolu nag la suñu borom mujj dindi ne déedéet loolu moom nekkatul muhaajir yi mënula donn lansaar yi vice versa ci ñi ngi war a donnante ñi gën a yeey ci donnante mooy dawul xaraabaati mooy ulul arxaami ñi nga xam ne ñoo bokk ay mbokk lañ ay mbokk lañ ci deret ñooñu te bokk ngëm yàlla ñooñu ñooy ñi nga xamante ni ñoo war a donnante ñoo gën a yeey di donnante te loolu moom mooy la nga xam ne dina ko leeral ca suuratun nisaa yi fa nga xamante ne moom lay wax ci wàllu mawaaris si ci li nga xam ne moo jëm ci miraas buñ ñëwee foofu dinañ ci gis loolole wallahu ta'ala alam kon fii la saar bi yem fii tamit la juzu biñ defoon ne woon dañ koy xaajal moom kese fii la yem kon ñu wax la waa aljana di wax